watlu alayhim naba bnay aadama bilxaq id qarrabaa qurbaanan fatuqubbila min axadihima walam yutaqabbal min alaaxari qaala la aqtulannak qaala innamaa yataqabbalu allahu min almuttaqiin suñu boroom tabaaraka wa taala ñëw nag di nettali nettali boo xamante ne nii mooy bokk na ci li nga xamante ne yu gën a mag yi nga xam ne ñoo jaar ci kaw suuf ndax kat li muy nettali fii lu doya doy waar la mu ne woon nag muy nettali kon mu ne watlu jàngal alayhim ci ñoom ñi ñoom waa Quraysh waaye it jàngal ci ñi nga xamante ne ñooy doomu aadama yi yahuud yéeg ak sa ñi nga xamante ne nii ñooy ñi ñoo xam ne ñoom lañu yónni alquran waaye rawatina yahuud yi di la jalouser <coughs> di la bañ ndax lan bañ laa nangul bañ a gëm rasuluna bii lan moo tax mi nga xam ne dafa ñëw di leen leeral ala fatratin min ar-rusul ñu daal di koy iñaane tax ñu koy xeex voilà loolu moo taxoon waa Lamsaar ne leen woon yéen yahuud ñi nga xam ne ñoom ñoo dëkkoon ak ñoom foofale ca Yasrib bi yonent bi alayhi salaatu wassalaam feeñee gaay ne leen waa yéen lan moo tax yéen yéen nañu doon dig naan am na yonent buy ñëw alayhi salaatu wassalaam di ñu ko melale di ñu jox ay descriptif am di ñu ko melala léegi nag ba mu ñëwee muy kii lan moo tax nangu ngeen koo gëm ñoom ñu ne du kii léegi nag lool nga xam ne moo leen yóbbu ci loolu ba moo tax keroog Xaybar ñu fexe woon posone yonent bi salawaatullaahi wa salaamuhu alayhi loolu nag moom la mooy iñaan googu ak jalousie googu nga xam ne mu jalousie goo gële nga xam ne moo indi lii lépp tax ñu bañal yonent bi alayhi salaatu wassalaam te naka noonu mooy noonu yahuud yi meloon nag noonee la Abu Jahl noonu la meloon comme ni ñu ko gise woon fan yële li nga xam ne noonu la ko Al-Ahnas ibn Shariq doon wax naan ko dama lay laaj rek nga wax rek te yàlla tax maa yow kese fi ne moo am Muhammadun haqq waaye Aba al man de dama lay laaj maa ndax Seydina Muhammad mii alayhi salaam dëgg la wala déet moom mu ne <laughs> waaye yow xam naa ne dëgg la waaye ñun ak banu Hashim de dañoo mas a nekk kafara sayir rihan mel ni ñaari fas yooyu nga xam ne course du bu ko kii rawee tey raw gàddu gi bi ci des ki ne koy jël mu ne amul genn njàmbaar gu ñu mas a woote lu dul ñun waa banu Maxzum daal di lañ leen wuyu daal di leen feelu waa tey am ko ci ñoom ku ne yonent la kooku buñ ko ko nangulee moo ñu naan fan la ñuy jëlee yonent wallahi duñu deñ di ko xeex ma fekk ñu ngi am def dund ngi ngi noonu le mooy jalousie googu nga xam ne day tax sax ba nga bëgg a faat nit waaw ndax lan ngir bañal ko lu mu doon loolu nag lañu suñu boroom nag di dettali li nga xam ne mooy bi ci njëkk a xew ci kaw suuf moom lay nettali mu ne watlu jàngal alayhim ci ñoom anaba ba ab nay aadama muy ñaari doomu yi nga xamante ne nii yu seydinaa aadam ya alayhi salaatu wassalaam bil xaq ci dëgg nag nii ñu la koy nettalee fii noonee la demee woon it keroog bi nga xamante ne nii xarraba ci lañu daldi def loo xam ne ngir jege seen boroom qurbaana mooy joxe loo xamante ne nii boroom xam-xam yi nag rahmatullahi alayhim dañ ne kenn ki ci ñoom ñeegi nag ñaari doom yoo yële ñenn ñi dañu mooy li gën a siiw dañ ne kenn ki haabil la tuddoon keneen ki tudd qaabil haabil mooy ki nga xam ne moom après dinañu gis affaire yi kooku mooy ki nga xam ne moom moom moom moom ak Qaabil voilà ñoom ñaar léegi nag kon ñaari doomam yoo yële bi nga xam ne dañoo def loo xam ne ngir gën a jege ñi dañoo def benn action kii def ngi nga xam ne ñenn ñi dañ ne Haabil moom daa nekkoon koo xamante ne nii moom boroom yu ay jur la woon ay la yoroon ay xaraki bëy ak ñoom seen léegi nag mu seet ci juróom ji mooy kuy ma ca gën a am doole gin ca baax léegi nag loolu la rendi ngir boroom bi tabaraka wa taala li wajhillaahi tabaraka wa taala kàntaa mbokkam ni nag di xaabil moom moom boroom mbay la woon léegi nag suuf ko moom ba muy génne ci mbayam mi ne day génne ngir boroom bi tabaraka wa taala moom daal génnewul la ca gën daal voilà léegi nag loolu yi nag la borom bi di wax ne ñoom ñaar nag bañ génnee loolu ne nag dañ koy def ngir seen borom tabaaraka wa taala léegi nag suñu boroom ne. <laughs> kon nag moom la naan fatu qub bi la léegi nag ba ku nekk kee jëlum xaram kee daal di jël li nga xamante ne mooy ca mbay ma léegi nag ne ngir boroom bi la fa tuxub bi la ñu daal di nangul min ahadihima ci kenn ci ñoom ñaar ñoom laa nangul la nga xam ne moom lañ génne woon muy qurbaan joo jëlee nga xam ne dañ koy def di ko génne comme sarax booy génne ngir jegeñ sa borom tabaaraka wa taala nee na ma nangul kenn ki ñu ñoom walam yutaqabbal balta nangu woo luñ te nangu wee suut nangu loo ñut mooy kooku kuy nangu mooy borom bi alayhi alaaxar nanguluñu ki nga xam ne mooy keneen ki qaala waajooju nag nga xam ne nanguluñu ko te mooy qaabil moom la nangulu loon mooy boroom mbay mi haabil mooy boroom mooy boroom jur ji moom lañu nangul qaala qaabil nag ne ko lool la boroom xam-xam yi di wax rahmatullahi alayhim qaala mu ne ko la aqtulannak wat naa ne de dinaa la faat qaala léegi nag haabil ne ko mooy ki ñu nangul ne ko innamaa yataqabbalu allahu min almuttaqiin ne dëgg-dëgg man lu ma ci innamaa li am ba des yataqabbalu allah borom bi tabaaraka wa taala de day nangul dong min almuttaqiina ci ñi nga xamante ne ñooy waga way ragal yàlla yi ñi nga xam ne ñooy moytu ay sore ay ay ay ay ay tereem tey nekk tey tënku ci ay ndigalam ñooñu de ta ragal ko ñooñu dongu de la borom bi tabaaraka wa taala di nangul seen jëf léegi man bu dee loolu la man mooy wan haabil lan laa ci ba nga nekkoon di nga ma faat la in basatta yëgal ne nag boo tàllalee ilayya ci man yadaka sa loxo ci lu ñaaw li tax na nii ngir nga faat ma maa ana bi baasitin yadiya ilayka liyaqtulak yëgal ne bu boobaa man duma tàllal sama loxo ci lu ñaaw jëme ci yow ngir faat la de nii man mii kat di haabil axaafu llaha man de damaa ragal suñu boroom tabaraka wa taala rabbal alamin di boroom mbindeef yi léegi nag lii boroom xam-xam yi am na yu bari yuñ ciy wax ne waa nan lay kii di xamee ne moom kii da koy waaja faat mu ne boo ñëwee ngir faat ma man du ma défendre dañ naan non loolu kay taxu la wax défendre moom loolu kay moom c'est ça va avec que loolu moom dina défendre boppam waaye lu mu défendre boppam défendre du fexe moom faat ko de léegi la ko léegi nag mu tegal ko ci na ko nii man de uriidu li nga xam ne moom laa nam te ta bëgg ko mooy an tabu a nga dellu bi mii ci li nga xamante ne nii mooy sama bàkkaar mooy ne gis boo faatee ah mbir mi leen la de gis nga bàkkaaru daal di may faat bàkkaar boobu ci sa kaw lay dellu de wa ismaka waaye tamit léegi nga dellu tamit ci sa bàkkaar bi nga xamante ne nii mooy bàkkaaru faat ma ak bàkkaar yi nga xam ne jotoon nga ko récolter bu njëkk jotoon nga ko fàggu loolu nag gis nga boo ko récolté ba dajale yooyu yépp mu moom na la leer na bu boobaa moom <coughs> na di nga bokk min ashaabin naari ci nga bokk ci ñi nga xamante ne nii ñoom ñooy waa safara ndax loolu la de kon nag mbir maa ngi noonu le wa dhalika ta lool yi wala lii nii jazaa'ul zalimin mooy tooñ mooy mooy mooy mooy ñi nga xamante nii mooy too mooy payu ñi nga xamante ne nii ñoom ñooy tooñkat yi ñi nga xam ne ñooy tooñ seen boroom tabaaraka wa ta'ala tey tooñ bindee fii ni ñoom kon nag mu ngi noonu léegi nag loolu nga xamante ne nii <coughs> léegi nag li nga xamante ne nii moom nag bi nga xam ne nag ci la def lool ci lañ waxante ku nekk wax lool mu ne fa tawwa'at lahu nafsuhu bakkanam daal di koy rafetal daal di koy taaral walla daal di koy toppuloo voilà ngir rek daal di koy ërtal lee yaa rafetal ko daal ne ko lii utal ko ay ngant ne ko sii kii man nga koo faat boo ko faatee dara ci newul yaa ngi ci sa droit voilà fa tawwaat lahu nafsu bakkanam kese qatla na axiihi daal di koy taaralal defal ko li ñu wax yépp rey rey ñi nga xam ne mooy rey frère bii ne bu ko faatee lii lépp dara du ko ci fekk fa qatala léegi nag mu topp bakkanam daal di faat ki nga xam ne mooy frère am fa asbaha mu mujj nekk nag minal xaasiriina ci ñi nga xam ne ñooy way perte ñi de fa ba'atha allahu suñu boroom tabaaraka wa ta'aala daal di yebal ghuraaban ab baaxooñ yabhasu fil ardi mu ngay mu ngay mu ngay fuye di daal di chercher di seet di daal di seet ak ci ak li nga xamante ne nii fil ardi ca suuf sa lu yuriyahu ngir mu wan ko kayfa naka yu waar yi lay nëbbee saw ataaxi muy cadavre muy li nga xamante ne nii yaramu bo kii mooy euh, do euh, frère bii nga xam ne moom faat na ko ba yaramam ma fi des naka la koy muure naka la koy mën a suturaal léegi nag fa asbaha hay waay mu mujj waay moom moom moom qaabil moom minan naadimin bokk ci ñi nga xamante ne nii de ñoom ñooy ñooy ñi nga xam ne ñoo perte ba mu gisee baaxoñ bii yor li nga xam ne begam bi di di di gas ci suuf ngir wan ko mu fekk suñu borom dafa yónni ñaari baaxoo ñu doon xeex benn bi faat beneen bi nag léegi alhamdulilah bi benn bi faatee benn bi nag léegi nag muy gas ak li nga xam ne mooy begam bi ba nga xam ne ci suuf ba ni nga xam ne noonu la def daal di ciy puus li nga xamante ne mooy beneen bi nga xamante ne nii moom la faat léegi nag daal di delloo suuf si ci noonu nag ci la xame ne kon di kii baaxuñ bii ni mu def noonu laa war a def sama frère bii nag mu mujj nag nekk nag di rëccu fekk rëccu wees mooy bakkan noonu la daf lay xërtaloo di la rafet loolu bon boo ko xasee mos moom reculer na walaa dem na yoonam léegi mooy iblis noonu la lay def moom moom moom day coaliser bakkan moom boo xamul bàkkaar dalay fexe di la ko taaralal naan la defal wow du monde benn kese ngay mos boo ko xasee mos moom mu démissionné mooy dem na seetaat keneen xam ne na léegi moom sa bakkan la lay bàyyee moom mooy liggéey liggéey bi mu ne nag mi naj li daalika kii sababu lii nag nga xam ne moom la xaabil mii rey haabil katab naa ci li ñu bindee a daal di dogal ala ci sharia waa banu israil ala bani israila ci kaw waa banu israil alayhi salaam annahu kana de man qatala nafsan bi na nafs képp koo xamante ne nii dafa faat bakkan ci loo xam ne mooy borom bi joxewul ndigal ñu faat bakkan boo bële mooy fatu faatu bakkan ci maari foronoon kese ak jalousie tooñ ak yooyu aw fasaadan wala ak yàqute nga ku fi indi ab yàqute fil ardi ci suuf faka annama qatala an-naasa jami'a kooku mu ngi mel ni dafa décimer daal di faat mboolem mbindeef yi wa man waaye képp ci ñoom ci waa banu israil koo xam ne dundal na benn rek ci mbindeef yi faka annama ahya an-naasa jami'a képp ku dundal daal di toppatoo daal di teg ci yoon li nga xamante ne benn bakkan faka annama ahya an-nas mu ngi mel ni dafa dundal mbooleem nit ñi jamian mbooleem seen mu ne walaqad dëgg-dëgg nag jaatuhum dikkaloon na leen rusuluna ñoom waa banu israil yooyelee rusuluna suñu ndaw yalayhimu salaatu wassalaam bil bayyinaati ci yu leer yi summa inna kathiran minhum ginnaaw yi lu ëpp ci ñoom ba'da zalika ginnaaw loolu la fil ard ci suuf la musrifuuna lañ nekk di jéggi dayoo li nga xamante ne mooy déxal yi di faat nit ñi ci maali foro mel ni ki nga xam ne mooy seen mbokk ma haabil lii la moo tax yonente ma lay saar saam ne woon amul kenn kopp ku faat benn bakkan rek yow doomu aadama bu njëkk ba dina am ci bàkkaar ba te du wàññil waa ji faat dara ndax mooy ki fi njëkk a def ak faat kooku nag mu ngi noonu le comme nim nee ci saxiixay ni ndax garaaw njëkk a def lu bon wallahu ta'ala alam